wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillaahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi. ci tarjama seydina al xuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, agsi woon nañ fi nga xamante ne nii mooy bi seydina Muawiya ibn abi ta ibn abi Sufyaana radiyallahu anhuma génne àddina ci l'an mu daldi woon wax bindoon ne pour ki koy donn na kiy nekk xalifa ginnaaw moom mu nekk Yazid mi nga xam ne mooy doomam a waa Sham jaayante ci loolu léegi ginnaaw gi ñu yónnee ci gox yi ñu yónnee ci gox yi bi nga xamante ne nii ci lañ yónnee ci gox yi euh, ci gouverneur ya fa ne nga xam ne gouverneur bu ne wara wax ña nga xam ne ñoo fa ne rawatina ci ñi nga xam ne ñooy ñi gën a nga fa ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum ngir ñu jaayanteeg ki nga xam ne moom la Seydina Muawiya bàyyi ne nañ ko def xalifa ah. mu daldi gouverneur boobale fam nekk ci grande goxu lislaam yi di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ak li nga xamante ne nii mooy dëkk bi ñu naan Basra ak al Makka wal Madina ak Basra ak Kuufa ak Misr ak yi nga xam ne mooy dëkk yu mag yoo yële bi nga xamante ne nii ci la Seydina Muawiya génn àddina ah mu daldi yónnee Yazid di doom ji wax la gouverneur de Médine ngir mu wax ki nga xamante ne woo ñi nga xam ne ñooy saxaaba ya fa ne rawatina ñu mel ni ñoom mawlaana ibn Umar wal Xuseyn ibn Ali wa surtout Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awaami ngir ñu jaayanteek moom wax ko ki nga xam ne moo ko fa neewaloon ah. muy gouverneur am ngir mu def loo mu taxawaloo lële woo leen ñu jaayante ah. waaye seydina al xuseyn ibn ali radiyallahu ak abdallah ibn zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu anhuma dañu ne déedéet ñoom loolu ñoom na lañ dul jaayante mooy dañu mais waxuñu ko direct dañu wax le gouverneur de Médine ne ko may ñu ne ko may ñu ñu xalaat ci mbir mi bim leen bàyyee noonu ci guddi gi ci lañ génn daldi dem fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bi ñu fa newee seydina al xusayn radiyallahu anhu daldi dal fi nga xamante ne nii mooy Euh, daaru al abbaas fa la wàcc ibn abdil muttalibi yi al abbaas ibn abdil muttalibi maata min qabl faatu woon lu jiitu waaye ki nga xam ne mooy abdallah ibn zubayr ibn al awaam moom mu dem ci kaaba gi fa la woon moom ibnu ibnu Zubayr ah. bi nga xamante ne ni gouverneur Médine bi moo doon al Walid ibn Utba ibn Abi Sufyan comme ni ko waxe woon rahmatullahi ala al jami' ah. léegi bi nga xam ne ca lañ ne noonu ki nga xamante ne nii mooy euh, waa Kuufa doon yónni ay lettres yu bari ki nga xam ne mooy Seydina al-Husayn ndax ñoom xadim tanaaw dañoo bañoon ne ñu jaayante kan ki nga xam ne mooy Yazid ibn Muawiya bal ñoom li am ba des ki ñuy jaayante mooy al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma wa huwa ahaqqu an bil khilaafa ñu ko yónnee ay ndaw di yónnee tamit ay leet yóot di ci bind ay registre yu mag di bind ñi nga xam ne ci waa Kuufa ñoo d'accord pare ngir jaayanteek moom dégloo tuñu ki nga xam ne moo fi toogal régime bi fi newoon bu bees bi fi ne ndax Kuufa jamono jooju ko fa newoon mooy an-Nu'man ibn Bashir mooy ki nga xam ne moo fa toogaloon Seydina Muawiya comme que génn na àddina moo fa des nekk fa waa Kuufa ne ñoom daal doo reconnaître no régime bële mooy ñi ko fi toogali duñu duñu reconnaître ne ñooñu fit ñoom ñooy suñuy kilifa ñun al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib ibn Fatima bint rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhim ñun moom lañuy jaayanteel euh, benn précision muy lu am solo ci nettali yi nii bala ñu ciy dugg bu baax mooy euh, nettali yi danga koy fekk ci téere yi lislaam yi mooy ci yiy bind ci wàllu histoire taarix ak yooyu siira euh, boo demee ci al imaam tabari indi na ci lu bare bare bari am na ñoo xam ne dañoo bind ay téere uniquement ci wàll wii ci wàllu li nga xamante ne mooy histoire Seydina al Xuseyn ibn Ali ak ñi nga xamante ne noonu la ay mbiram di mujje surtout ah, loolu nag comme ni ñu ko xamee bala ngaa samp bala ngaa bala ngaa wéral bala ngaa eh, fonde ci dara day fekk la ngay fonde wér loolu mooy lan mooy riwaaye yooyu euh, nga xam ne lu baree baree la ba lu baree baree baree bare la bi wax ci wàll wii ci nettali bii nga xamante ne nii bu siiw la baynal awaam en tout cas ci nettali waaye nag ñun comme nañu ko xame mooy dañuy xool càllale yi ki nga xam ne moo gën a rëy te al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi daanaka daanaka al imaam at-Tabari rahmatullahi alayhi lu baree baree bari ci ni mbiru Seydina al-Husayn génn àddina radiyallahu anhu ci moom la ko jële lu ëpp lu ëpp cent page cent cent lu ko ëpp jële na ko ci wa kii ñuy bëgg tudd waaye naka noonu du moom kese jële ci moom ku mel ni ñoom al imaam al dhahabiyu raxmatullaahi alayhi daal dinay jële tamit ci moom bi muy nettali côté yi wa kadhalika al imaam al xaafiz ibn kathir ci al bidaaya wa nihaaya rahmatullah alayhim ak ñeneen ñu ñëw ci moom daanaka dañuy sëq ci moom dañuy jële ci ñoom ci moom mii na ko noon al imaam al balaazuri moom nag ah, Ah. des fois nag du tudd du du moom moom sax da dul wax tur booy danaan rek nee nañu nee nañu te boo xoolee bu nee nee nañu boo seetloo textuellement la mu wax ba mu nee nee nañu mooy boroom xam-xamu siira yi waa taarix ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi yëngu ci wàllu woowu wax nañu bu waxee loolu li muy indi boo seetloo da gis ne mooy les mêmes même lignes yi même wax yi yi nga xam ne moom la al imaam at-Tabari jële ci kii nii ñuy bëgg a wax mu leer na ne kon même bi la waaw léegi euh, kooku mooy kan kooku mooy kan tuddoon nañ ko fi bi ñuy gis tarjama Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaah di Abu Mikhnaf kooku mooy Abu Mikhnaf tuddoon Luut ibn Yahya ibn Sa'id ibn Mikhnaf ibn Sulaym al-Azdi muy Luut ibn Yahya eh, ngandum historien la woon bari lu mu bind lool bind ay tasaanif ay ay ay ay dawaawiin la doon bind yoo xam ne ci wàllu histoire rawatina nag surtout histoire al iraq di histoire l'Irak euh, moom mu ngi génn àddina la cent cinquante-sept ci la génn àddina mooy hijriya ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi moom téereem mu ngi ko tudde maqtalul xuseyn mooy faatu rayuk seydina al xuseyn léegi ci gàttal mooy euh, léegi est-ce que moom wér na wala déet parce que loolu rek mooy affaire bi waaw dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñii dañu ne da'if la ñii ne matruk la waaw li tax nag nga ne ma mais lu tax kon boroom xam-xam yii eh, al imaam at-Tabari ñoom al imaam al xaafiz az-Zahabi sëriñu sëriñu al imaam Ibn Kathir nakoon al imaam Ibn Kathir ak ñeneen ak ñeneen di soloo ci moom dañ naan la mais boo ma tontoo rek lan moo tax ñoom ñooñu ñuy soloo ci al-Waaqidi ma tontu la waaw boo ma tontoo ci <laughs> bon xaw ma ku déglu tarjama yi kese waaye képp ku déglu siira bi moom xam nga ne war ngaa maam tontu bi waaw te waxoon nañ la bi ñuy gis siira euh, tarjama Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaah bi ñuy wax ci wàllu riwaayé yi fan la jóge yenn yi nga xam ne ñooy ñooy ay ay ay ay ay riwaayaat muzawwara makdhuba surtout di wax ci wàllu Seydina Muhammad ibn Abi Bakr alladi rabbaahu sayyidina ali ibn abi taalib tarabbaa fi bayti sayyidina ali li anna aliyan huwa alladi nakaha tazawwaja bi bi bi ummihi asma bint umays sayyidina ali eh, sayyidina muhammad ibn abi bakr moom lañ gisoon ci aj gi biñ ñëwee ba miiqaat waa ahlul madina dhal hulayfa fa ko sayyidatu asma bint abi bakr daal di jure non asma bint umays afwan eh, xam nga bi ñuy gis tarjama sayyidna usman am ñu doon wax ne walla moom bokk na ci ñu ko faat bokk na ci kii alors que riwaaya yooyu c'est des riwaaya makdhuba muzawwara dara bu ci dëgg eh, te waxoon naa la loolu dafa am benn objectif tamit bu newoon ci riwaaya yooyu mooy atteindre Seydina Ali ibn Abi Talib parce que Seydina Abu Bakar moo jur Seydina Muhammad ibn euh, Abu Bakar doomam la waaye xamul baayam parce que moom at mi yonent bi alayhi salaatu salaam di di di di di aji muy année bi ci Muharram ci ci Zul Zulhijja hein mooy rek biñ génnee ci euh, fin wu Dul Qa'da moom ci la juddu. biñ newee dal xulayfa yonent bi aleyhi salaatu salaam quelques mois lañ ci teg mu génn àddina après baayam nekk xalifa moom daanaka bi muy xa bi baayam di génn àddina deux ans la am mooy xamul baayam Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu moo dencoon yaayam di Sayyidatu Asma bint Umays moo ko yar ta Seydina Ali ci boppam moo ko yar comme ni mu yare doomam yi ba pare defoon ko bi mu nee xalifa mu def ko gouverneur en Misr mais comme que gars yi buñ bëggee laal ñu ne mooy buñ ko taqalee ne moom ci la xam nga lool nga ne waa lu ci yoonu Seydina Ali même bu dee moo ko yar nga ne dem <laughs> parce que euh, surtout genre genre nawaa na na nawaasi yi nga xam ne ñoom seen Euh, euh, seenu seeni doxalin yëpp mooy lan mooy di ŋàññ Seydina Ali ibn Abi Taalib wal iyaadu billah wal iyaadu billah ñooñu ñooy contraire u yi ñoom dañoo nekk ay opposé ku nekk nekk en face chiite yi di ŋàññ saxaaba yi radiyallahu anhu am def ci ay tri ne Seydina Ali ak ñi nga xam ne ci saxaaba yi ñoom ñoo doon ànd ah ñoom ñooñu lañ d'accord ku dul ñooñu ñu ŋàññal nawaasu bi ñoom defale di ne dañuy tagg Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane mais quant à Ali radiyallahu anhu ñu koy dugg lu nekk wax yu ñaaw yu ne yoo imaginé ñu koy wax ci moom wal iyaadu billah ñaari côté yooyu yépp nag ñoom ñépp fii dalaalin mubiin waaw ñaari côté yépp nawaasib yi autant que yi ñoom ñépp fii dalaalin mubiin ñoom ñépp ñu ngi ci cànkute gu leer nañ léegi nag pour atteindre Seydina Ali ibn Abi Taalib am lenn la aw Muhammad ibn Abu Bakar nii radiyallahu anhuma moom moo ko yar li tax mu gën a garaaw mooy boo ma neen da koo yar mu dem def lu ko neex mais ba mu nee xalifa ginnaaw bi ñu faatee Seydina Ousmane ba pare mu jël ko fal ko gouverneur en Égypte kon loolu mooy comme si kon bu dee ndax affaire bi conclusion bi day sim mooy kii bokk na ci ñi faat Seydina Ousmane radiyallahu anhu xalifa bi ñëw ginnaaw amul dara lu muy def lu dul jëlu ko teg ko pen wala mu mbugal ko wala mu exiler ko defu ko dara mu jël ko quand même ko promotion fan ko loolu ko bu doon takku ci lu muy doon mooy loolu lañ bëgg walakin walillahi alhamdu wal minna kullu hadi hadihi al aqwal war riwayat ay kàccal du dëgg loolu benn affaire boobu bi ñuy wax lool tuddoon nañ la riwaaye yooyu ay yi jaar ci ay imaam al-Waaqidi te al imaam al-Waaqidi xam nañ ne matruuk la eh, kii nii Luut ibn Yaxyaa mi waxoon nañ la ko boobu tamit waxoon nañ la ko boobu ne la Abu Mixnaf Abu Mixnaf da'if léegi nag la yóbbu woon parce que dafa newoon koo xam ne eh, liñ naan dafa xawoon nu niru ku incontournable ci côté Euh, en tout cas boo bëggee dugg ci détail détail ni mu nettalee mbir yi succession histoire bi ni mu ko nettalee dugg ci détail yi ak yooyu daanaka da cee nekk ko incontournable waaw euh, moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne ci euh, taarix la ñuy bind siira ñoom dañu jàpp ne mooy la ay al imaam al Hajar doon wax que buñ indilee sanad yi ñoom pour ñoom wàccoon nañoo ñëw buñ la bindalee ndax bu ñuy ñëw al ñoom al at-Tabari ñëpp dañuy jaar comme ni muhaddisuuna yi def xadiis xaddasanaa diw xaddasanaa diw qaala xaddasanaa ne xaddasanaa diw xaddasanaa qaala xaddas wala axbaranaa diw ñoom jàpp nañ ne buñ la indilee càllale yi pare nañu ci ak yow wàccoon nañoo ak yow. léegi nag yow yaa ci des yow yaa war a nekk koo xamante ne nii am nga les moyens kiy jëfandikoo seen téere di ko yër dafa war a nekk koo xam ne moom xam na ñooñu xam bu gisee yooyu xam ne ah lii wér na lii wérul ñoom seen seen seen seen seen seen seen seen objectif n'était pas de trier comme al imam al Bukhari yi def ak al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullah alayhima li ñu def ne ñoom par exemple ci wàllu xadiis du ñu indi lu dul lu wér lu dul xadiis yu wér kese lañuy dajale loolu nekkul woon objectifu nii imaam ahmad ci wàllu xadiis musnad bi musnad imaam ahmad nga foog ne imaam ahmad loolu ñoom imaamul buxaari yi def moom dàquleen mooy seen sëriñ mais loolu du objectifam nekkuloon objectifam du objectifam nekk ko woon moom li doon objectifam na dajale waaw ñoo ñoom dañu ne woon seen objectif moo doon dajale waaw moo tax da ngay dem ci musnadu al imaam Ahmad xadiis yu bari yoo xam ne da'if la da koo gën a xam ne imaam Ahmad que ne da'if la mais moo la ko gën a xam mais loolu loolu loolu nekkul woon li nga xam ne moo ko taxoon a jóg li ko taxoon na jóg mooy saxaaba bu nekk mu indi saxaaba Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu indi xadiis yi nga xam ne moom la solo ci moom jë am ci ay riwaaya mu indi ko te du ci xool est-ce que lii buntu njàpp lay wax les buntu julli lii buntu lii mu te dajale noonu di ko def comme nii kutubul ahkaam yi def yi bind ci ahkaam non non day indi rek moo tax da ngay gis xadiis boo xam ne ci musnadu imaam Ahmad ñu ne musnadu imaam Abu Hurayra par exemple radiyallahu ta'ala anhu wala musnadu ali alil bayt musnadu sayyidina Ali ibn Abi Talib nga gis xadiis boo xam ne radiyallahu day wax ci njàpp nga jekk ci gis xadiis boo xam ne bi ci tegu di wax ci miraas yu mel noonu parce que moom loolu taxu koo li ko taxu jóg mooy mu recenser dajale li mu am ci xadiisu ci saxaab bi ñoom al imaam at-Tabari ñoom al imaam al xaafis nu ñoo al xaafis lañ doon defar ak xatta al imaamu Zahabi ci taarixul islam ñoom newuñu fi naan lii woo wér ak lii woo wérul léeg-léeg nag ñu wax ko léeg-léeg ñu ne lii wérul mais ñoom ci seen bopp ñoo lay gën a xam ne lii wérul waaw dañu naan diw matruk la ñu indi mbiram te duñ ci wax dara parce que jàpp nañ ne mais nañ xadiis yi ñépp xam nañ ko quoi. même ku ñëw bay utiliser affaire yi war ngaa nekk koo xam ne moom yuhsinu siyaaxa wala asibaaxa koo xam ne mën naa fii ci sama géej gii nga xam ne mooy sama téere bi ni mu yaatoo ku fi bala nga fee dugg war ngaa man naage waaw il faut savoir nager pour pouvoir plonger dans mon dans l'océan de ki ki qui qui que constitue mon livre ku ko mënoon nag moo tax ñu bari dugg nag di lap waaw nan lañuy labe mooy di wax ci xàqu ñoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp masu ñoo xam kul gis seen poussière masuñu koo xam ñoom ñoom ñoom ñuy wax ñoom masuñoo xam ci nit kuy dund ku ku jege seen poussière moo xam seen contemporain moo xam ku ñu dégg la fekk bu dul kooku ab yonent la wala mu nekk saxaaba ni kooku bu dul loolu rek masuñoo xam ñoom ku ku jege poussière ñoom ñuy wax ci seen xaq ci yoo xam ne bi asaaniida da'ifa mawzuura yoo xam ne dafa wéradi waaw moo tax loolu tax xoola xoolal imaam tabari li mu wax rahmatullah alayhi bi mu indi ci côté bi mu ne moom wax na lan moo tax mu indi mu indi Abu Mixnaf da gis euh, moo keewa yam rek Sayf ibn Umar c'est pareil da ngay gis ay imaam at-Tabari yi ñuy jële ci Sayf Sayf ibn Umar Sayf ibn Umar naka noonu al-Bidaaya wa Nihaaya bu al-imaam al-Haafiz ibn Kasiir Sayf ibn Umar te ñëpp xam nañ ne Sayf Sayf ad-da'if min ad-du'afaa ah Sayf ibn Umar min ad-du'afaa ñi nga xam ne wéruñu mais dañ leen di indi parce que ñoom xoolal al-imaam al-Haafiz at-Tabari li mu wax. pour wane lan moo tax mu indi ki nga xamante ne mooy riwaaye abu mixnaf mii luut ibn yaxya mu ne hein euh, wala la euh, kii euh, al imaam az-zahabi waaw kii même non non nañ jël imaam at-tabari ndax mooy seen sëriñ ba pare mooy seen moo parce Euh, bon al imaam at-Tabari moom mooy euh, euh, moom mooy sëriñu waa waa domaine bi surtout ñu ñëw après parce que l'an trois cents et quelques yooyu la kii mu ngi doon dund mooy seen sëriñ te li ci bind li mu ci bind ci taarix te commencé wul taarixul islaam kese déedéet ah taarixul umami wal muluk ah mu ne xoolal mooy seen sëriñ moo tax kon nañ commencé ci moom leeral na lan moo tax moom mu jële ci abu mexnaf mii ci nettali bi ñuy waaj a gis parce que ay ay ay ay ay mbëmbësël la yoo xam ne man da ñàkk man da ñàkk ba ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ak tamit mbir yi ñu xam ne bul jàpp ne lu waay wax rek argent comptant imaam at-Tabari rahmatullah alayhi mu wax ne mu ne wa amma Abu Mixnaf fa innahu dakara min qissati Muslim ibn Aqil wa shuxuusihi ila kuufa wa maqtalihi qissatan hiya ashba' wa atamu min xabari Ammaar ad-Duhni abi jaafar alladhi dhakarna al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi man ma tudd ma indi riwaaye Abu Mixnaf bi ma indi ay nettaleem bi mu bind ci maqtalu al-Husayn parce que mu ne wa amma Abu Mixnaf ndax moom dafa tudd ci nettali Muslim ibn Aqil kuy Muslim ibn Aqil dinañ ko gis insha allah ci biir nettali jàppal ne Muslim ibn Aqil Aqil mooy Aqil ibn Abi Talib mi nga xam ne euh, gisoon nañ tarjamaam Seydina Aqil di grand frère Seydina Ali ak Seydina Jaafar banu Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jami' muslim nag doomam la woon mu ne moom dafa nettali nettaleem ba muy génn ak na mu agsee kuufa ak nan lañ ko faate biir kuufa nettali ci nettali boo xam ne moo gën a ashba moo gën a suur mooy moo moo moo gën a matale wa atam mooy daal bu doon ne da ngaa xiif ah, daanaka moom ci ci xam histoire boobu da cee nettali loo xam ne après yow dañ nga ciy mel ni ku suur tellement mooy bàyyi lu la détail wa atam dina mat min xabar yi Ammar ad-Duhani Ammar ad-Duhani dinañ ci ñëw moom it bi nga xam ne moom moom la jële ci Abu Jaafar ndax moom it dinañ gis ci ñi nga xam ne ñoo nettali nettali bi moom mu ngi ko jële ci abu jaafar di muhammadul baqir ci moom la ko jële euh, sibtu rasulillahi radiyallahu ta'ala anil euh, euh, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum moom imam at-tabari indi na riwaaya ad-duhni boobu indi na ko noom it kon loolu la ki nga xam ne mooy al imam al al al al al al al al Tabari loolu la wax ne lii moo tax mëndi ko parce que moo gën a matale en plus loolu mooy côté bopp mais côté Seydina al nan la génneeg nan la jóge fan ni jóge jógee Medina ba ne mi ay mbiram di jeexe hein loolu lépp da nekk ciy détail moom léegi nag ah ginnaaw kooku nañu xool al imaam al al al al Zahabi li mu wax. li nga xam ne moom loolu la leerale ne moom looloo tax mu indi lan la li tax mu indi ci yii malgré li ñu xam ne moom da'if la imaam al al Zahabi da ne. alhamdulilah. ci taarixul islam ci xew-xew yi xew. l'an soixante euh, euh, mu ne moom al imaam al xaafiz abu Mixnaf laysa bi thiqa lakin lahu i'tinaa'un bil axbaar mu ne abu Mixnaf moom moom du thiqa mooy moom moom wóorut moom ah non non moom nag wóorul de waaye nag dafa nekk koo xam ne dafa jox yitte ci wàllu histoire lii c'est comme textis ak ki nga xam ne mooy al imam dañ tuddoon ah kii euh, al-Waqidi ndax moom dafa nekk koo xam ne ci wàllu nga mais sëriñ la ci mais quand wéru mooy day mooy mooy vraiment <laughs> mooy du n'importe quel sëriñ boo gis ko ne wóor na waaw moo tax imaamu Maalik rahmatullah alayhi eh, sëriñam bi doon na ko wax naan man xam naa Medina fii nii ñaata la waxati jàppatuma nombre bi xaw ma cinquante wala cent cinquante nit ñoo ñoo xam ne ñu sell lañ ci seen diine ñu sell waaw waaye duma ma jële ci ñoom daara benn xadiis kese du ko jële ci ñoom lu tax parce que du seen affaire du seen mbir malgré ñiy sell xam nga loolu la Yahya ibn Sa'id al al al Qattan doon wax rahmatullah masumaa gis ku daq expliquer wax lu amul ci xadiis yu yonent bi alayhi salaam que nit ñu sell imaamu Muslim mi ko ënd ci muqaddimaam introduction wu saxiixam mu ne lim ci jublu mooy que ne wax lu dul dëgg ci wax ci mbir yonent bi alayhi salaam day jaar seen làmmiñ waaye duñu ko tey parce que amuñu mooy yi mooy naïveté moo leen di jàpp. parce dañuy jàpp ne nit moom xanaa nit nag ñeewul taxaw di wax ci yonent ma lay sarsam ñëw bay wax ci yonent ma lay sarsam ndeke li ngay wax lu dëgg loolu ah loolu nag xanaa nit ñemewu la ilaha illa ba moo tax ñoom dañuy jàpp ne ku leen nettali rek ñu jàpp ne dëgg la déedéet déedéet moo tax xam-xam bi daa am ñoo xam ne ñooy si dajale rek doyut mais da ngay sing li nga dajale <laughs> booy jàng dajale waaw boo boo ñëwee di jël cours dajaleel dajaleel mais boo paree dangay ngay segg sinon di nga yóbbaale yow bu dee taw bi dafa wàcc ah bassin de bi defal muy dajale rek waaw na lépp ñëw del dajale loolu mooy loolu mais boo paree pour nga jëfandikoo ndox mi bu dee da koo bëgg naan fokk nga segg ko pour mu nekk potable nga man koo naan c'est pareil sinon boo ko jëfandikoo loolu poussière yi jaay fee jaar ci sew nde yi fu nekk mu jaar fa yóbbaale ban beeg saleté yeeg poubelle yépp nga ñëw rek commencé tànk di naan parce que dajaloo na mais bul xam lan mooy nekk sa biir bi léegi nga faatu ñu nga daal di wékkeeku ñu yóbbul mooy da ngay segg yi mu ne moom mii du fi xale waaye nag yitte gi jox ci xabaar yi te tamit mooy ki nga xam ne. mooy dafa xaw a nekk ku bëgg ku bëgg yaatal dafa xaw a nekk incontournable pour yooyu mais sauf que boo yaatalee dangay seet est-ce que la may yaatal loolu dëgër na am dëgër la imaam az-Zahabi wax rahmatullah alayhi kantaal imaam al-Hafiz Ibn Kathir ci al-Bidaaya wa Nihaaya mu ne ci wàllu Abu Mixnaf mi mu ne wa huwa da'if al-hadith al-a'imma walakinahu ixbaariyun xaafidun indahu min hadihi al ashyaa ma laysa inda gayre waaw walihada yataraama alayhi kathirun min almusannifina fi hada ash-sha'n mimman ba'dahu wallahu a'lam al-imam al-hafiz kathir mu ne wa huwa da'if al-hadith 'inda al-a'imma moom moom ab nettaleem xadiisam dëgëru wérul diitu ci boroom xam-xamu xadiis yi mooy Abu Mixnaf da'if ñenn ñi ne matruk la sax waaw ah waaye nag lakinnahu ixbaariyun waaye nag ngandum historien la xaafid indahu mooy ku takk historien ci wàllu histoire ku ci dajale lu bari la mooy lim ci dajale hein bari na loo xamante ne nii doo ko trouver maa lay sañ daxay bi lu bari doo ko trouver ci keneen ku dul moom moo tax man la côté bii dafay xawa a nekk ku xaw a incontournable moo tax téere boo dem fekk ko fa ñu koy tudd daanaka mu ne looloo tax ñi nga xam ne ñoo ñëw di taalif ci wàllu yi hmm, ñuy ñuy ñuy sëq ci moom di tibb di di di di di nettali waaye nag wa huwa da'iful hadith inda al-a'imma kon kii waxu la lu leer est-ce que lii lay wan ah nettali bee am nañu ko nettali waaye ki ko nettali wérul de waaw mooy mbir yaa ngi te nag wax dëgg yàlla nag histoire boo xam ne manoo dugal sa loxo ci taalawaat ni nii la demee par même bu dee nettali nañ ko sa waay <laughs> sa parce que affaire bi waxoon naa la ne. siira bi ba ñuy commencer boo gisee méthode bi ñu jëloon ñun moo tax amuñu benn amuñu amuñu amuñu gêne ci li nga xam ne ku doxawalul woon noonu mënoon nga am gêne boobu waaw bu doon koo xam ne yow yu mel nii sa yoon newu ci da ñëw rek di nettali parce que mu ci téere yi nga ñëw ba gis yoo xam ne nettali yoo xam da leer du dëgg nga bëgg ne mbir mi du dëgg waa ji lay déglu daal ah mais sa yow kii nii ay jamono yu bari ngay tudd ay biram ba pare daal di ci sukkandikoo di ci jox ay njàngat di ci kii naan walla après nan nga mën a ñëwee tey parce que li wax ku boobaa nit ki lu lay wax li mu li mu wax daf laa arrangé wul rek <laughs> alors que dafa wérul bu dag booroon a leeral ca kaw nga ne leen nag mbir yi nii la affaire yi le affaire yi kii wérul waaw dinañ tudd nag li mu nettali wala dina am lees ci tudd waaye bu leen ko def argent comptant affaire yaa ngoo moo tax ñun amuñu gen ci côté boobu naka noonu mooy ci côté ñun amuñu benn gêne ci loolu histoire yu yu yu siiw yi nga xam ne du dëgg comme yi nga xam ne moo siiw ci qissatu Seydina Omar radiyallahu anhu ñu koy wax fu ne te wérul ñun amuñu woon benn problème mu taxaw ne lii wérul waaw ay bi muy bi muy gàddaay dafa ñëw wër ci kaaba gi jël jaaseem ne ku ma ne loolu wérul moo siiw mais wéroon gi du gisoon nañ tey dama Seydina Usman euh, Umar non radiyallahu anhu leeraluñ ko woon leeraluñ ko woon ndax xadiis boo xam ne dafa wër këñ al imaam al ibn Ishaq ne haddathani Naafi' Naafi' moo ma nettali man euh, ibn Ishaq ah mu jële ci ibnu Umar mawlaana ibnu Umar ne Seydina Umar ba mu naree gàddaay dafa bokk Ayyaash ibn Rabi'a dañoo ak seen mbokk ma dañoo joxante rendez-vous tamaadi bi bani Gifaar ngir ñu daje foofu fële ngir mënoon a laqatu ñu ne képp koo xam ne ci ñun ñett ñii bu ñu fañ joxante rendez-vous ngir man a gàddaay Medina kuñ fa trouvéwul ku buñ fa àggee ba waxtu yi ñu waxoon gisuñu keneen ki wala ñeneen ñu xam ne kooku kat ay ñoñam far nañ ko découvrir jàpp ko ñun ñu continuer dem lii mooy li wër ci gàddaayu Seydina Omar waaye fenn la jëlul jaaseem wër ci waa Kaaba gi waa Quraysh ne ku bëgg sa sa sa sa xaw ma sa yaay ténj jabar ténj la say doom nekk ay jirim nag ma topp amut loolu amul ah hadihi riwayatun da'ifatun jiddan waaw al imam al asir tudd na ko waaye bi sanadin da'if ne loolu wérul moo tax ñun amuñu woon gene ci loolu même bu dee ñépp a ngi koy wax wala am na Serigne Diw moom la doon wax yow da ngaa wax ma ne man waxuma ni Serigne Diw wax dama ne riwaaye bu wérul dañu naan lii wérut waaw waaw lii wérut Seydina Omar keroog bi mu tuubee gaa yi dañ koo naroon a rey te bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi al-Aas Wa'il moo ñëw sauver ko gars yi dañoo wër këram ne de ne mu ñëw ne leen lu ngeen fiy def ñu ne ko ibn al-Khattab alladhi sala moom lañ bëgg a rey mu ne waaye lu lu xew bu ko neexee góor gu gu gu tànnal boppam diine ngir ñëw naan da ngeen koy bëgg a rey ne leen man maa ko yiir gars yi daal di jóge foofu dispersé wu waaw lii mooy dëgg ah. lii nii te boo bëggee lu ci leer dellu tarjama Seydina Omar ba ñu ko defee ça fait des années waaw <laughs> ça fait des années kon nag il faut pas ñu nekk fi di euh, euh, euh, yàgg na ñu ngi lan deux mille dix-neuf en tout cas vers deux mille quatorze wala wala début deux mille quinze ñu ngi le 6 avril 2019 lu yàgg la dellul foofu wala ci taraaji bi nga xool moo tax ñun amuñu gñn yi wérul ñu ne lii wérul waaw moo tax amul ci wala li ay xam dool maintenant dëppaale la wu ñu buur yàlla defal que ne affaire yi dara parce que nag luñ fi man di wax man yaakaaruma kenn koo xam ne man naa taxaw ñu ne ko histoire senegal lañuy la bind. wala histoire France ñu ne la ñi koy bind ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jële ñuy nettali naan lii waxe woon ak lii waxe woon ñu xam ne ñi ay waxuñ ay wax ñenn ñi waxkatu lu dëgg lu dëgg la ñii dañuy créer ay histoire nga ngeen xam lool ba pare ne bon waaw bu ñuy dajale nañuy dajale dañuy dem di wër nit ñi di wax comme que ñun ci oral lañ am ñuy bind waaye bu ñëwee ba war koo segg bind ko ni lii mooy histoire Sénégal waxu ñooñu kenn du ko ci boole walla boog dañuy bind ne diw mii moo ko wax te diw wéru mais ci noonu ngay mën a taxaw ne lii moo xewat mais nan ngay mën a taxawee di di saxal loo xam ne yow mii ku la waat loo woon ni la demee ñama ko wat ndax xam nga ne waa ji noom moom wéru moo tax il faut être raisonnable waaw du lépp loo xam ne lañuy nettali waxoon nañ la fi gaa yi fii lañuy nekk gis nga euh, imaam yi ni ñu leerali ñoom ñoom seen jëfan ah. <laughs> waaw abu mihnaf laysa bi thiqa ah imaam az-zahabi huwa da'if al-hadith 'inda al-a'imma ku nekk wax li nga xam ne moom moo tax nga ne ah mais dafa nekk koo xamante ne daanaka il est incontournable ndax lu bari loo xam ne nettali na ko daanaka gisoo ko ci keneen moo tax ñii ñëw seen ginnaaw jële loolu ci moom waaw loolu nag benn affaire a ngoog kooku kenn la koo xam ne ñi ñëw ci ginnaawam dañoo jële ci moom lu bare baree baree baree bare waaw wax nañ la ko taal imaam al yi moom du ko tudd waaye la mu naan xaalu nee nañu moom mii la parce que boo xoolaatee da gis ne même texte yi même wax ji moom la waaw kon nag kenn nango keneen ki mooy ci ci jiitu doon sànq muy Ammar ibn Muawiya ad-Duhni euh, moom mi moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñi yittewoo indi nettali Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaa amaana tey li ñuy def ci kii yi rek la ñuy nekk ah voilà ci euh, côté euh, yi kese bu ko defee nag bu ñëwee di nettali dañ naan la diw mii moo ko solo buñ la nee euh, wax ji Abu Mikhnaf moo ko wax bon léegi nag kon bu ma kenn retenir di naan ma ndax dëgër naan dëgëru waaw léegi kanta ad-Duhni ah, moom tamit bokk na ci ñooñu nga xam ne yittewoo na te indi na lu bari ci wàllu yi euh, moom it kuufa kuufi la woon comme euh, Abu Mixnaf al-Bajaliyu al-Kuufiyu euh, moom riwaayam dafa jaar ci Seydina Abu Jaafar al-Baaqir rahmatullahi alayhima Ah, moom dafa nettali ni mu génnee di dem Kuufa ak ni nga xam ne noonu lay mbiram mujjee moom Seydina al-Husayn ibn Ali ah nettali na tamit bon ay histoire yu jiitu woon du lu ñun dañoo ñooy wàll yi ñu soxla rek la ñuy wax waaw moom mii nag eh, nga ne ma ko boo demee ci al imaam ñoom imaam at-Tabari ñu ngi la ñoom imaam euh, taarixul islam naka noonu euh, al bidaaya wa nihaaya yooyu yëpp andi nañ ko ak ñeneen ak ñeneen andi nañ nettaleem yi léegi wax ji mooy moom mii euh, mooy est-ce que dëgër na mooy ne moom moom mii ci xalawoon comme li al imaam az-Zahabi wax. rahmatullahi alayhi mu ne moom al imaam mooy al imaamul muhaddis imaam la woon te muhaddis la woon mooy boroom xam-xamu xadiis la woon ah, léegi euh, waaye waaye riwaayam bi nga xam ne moom la jële ci Abu Jaafar di Muhammadul Baaqir dafa am ab am nag fiihi da'f fii sanadihi da'f waaw mooy moom wér na waaye eh, mooy avant moom laa la bëgg a wax parce que moom nii la ko waxee te dinañ ñëw ci riwaayam dane qultu li abi jaafar muhammad ibn ali ibn al-hasan yi ah dafa juum dafa juum li abi jaafar muhammad ibn ali ibn lan ibn al la du ibn xasan mooy eh, eh, kii bi tabaa bi moo juum loolu it lu jar a xam la parce que abu jaafar kuy bàyyi abu jaafar mooy kan mooy muhammadul baaqir di doomi ali ibn di zeynul abidin zeynul abidin doomu kan la al xasan wala al xuseyn ibnul xuseyn doomu seydina al xuseyn ñuy gis la voilà moo tax képp koo xam ne dangay xool gis loolu xamal ne loolu njuumte la comme boo demee ci al isaaba bu tuddee loolu mooy ci tab'a bi ci bi ñuy eh, loolu problème kii la ci bind la waaw parce que qultu li abi jaafar muhammad ibn ali ibn al hasan la def mais foofu du al hasan ali ibn al husayn muy zeynul abidin di doomi seydna al husayn waaye du doomu al al hasan hein radiyallahu anil jami' nee na man Umaara man Ammaar ibn Muawiya ad-Duhni dama ne dama ne Abu Jaafar ne ko qultu dane qultu dama ne li Abi Jaafar Abu Jaafar dama ne ko muy Muhammadul Baaqir di Muhammad di doomi Ali ibnul Husayn radiyallahu anil jami' ne ma ne ko haddithni an maqtalil Husayn hatta ka anni dana ko nettali ma nee na man maa wax Abu Jaafar di Muhammadul Baaqir di sëtu Seyd di doomu kan Zaynul Abidin mi nga ne fekke na mbir mi waxoon nañ ko xool naa biñ la naan moo ci gën siiw Zaynul di Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' moom fekke na xew-xew yi doomam ji nag di Muhammadul Baqir Seydina Muhammadul Baqir moom la ad-Duhni ne maa ko ne ne ko nettali ma ni ñu faate Seydina al-Husayn comme si dama koo fekke woon di ko teew fa di ko gis mu nettali ko waaye tallale boobu amaa ad-Duhni dafa am problème waaw ndax Euh, mooy lu tax nga ne ma lu tax ñu ne la parce que dafa am ci sanad bi Xaalid ibn Yazid ibn Asad ibn Abdillah moom da'if la comme ni nga xam ne boroom miisaanul i'tidaal loolu la wax muy al imaam az-Zahabi euh, léegi loolu mooy loolu mooy mooy benn problème bu am ci riwaaye bii bopp am na ñeneen ñoo xam ne ku mel ni awaana ibn al hakim ibn hakim moom itam ngandum historien la boo xam ne moom saduq la waaw ci comme li al imaam al hafiz wax ci lisaanul mizan moom itam al imaam at-Tabari jëlee na ci moom ci wàllu yii ci nettali ci xew-xew yii naka noonu al-Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami moom itam daldi na ciy yëngu euh, waaye al imaam al-Balazuri waxoon nañ la ko sànq waaye il faut pas oublier surtout al imaam al-Waqidi al imaam al-Waqidi euh, euh, waaw kay surtout côté bii côté bii nag moom. mooy fi nga xam ne kii nu mu tudd al imaam ibn Sa'd al imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi waxoon nañ la ne moom moo doon scriptu imaam al al al al al al al Waaqidi moom moo ko doon bindal taalibeem la woon jege woon ko lool. boroom at-Tabaqaat al imaam Ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi moom ah, bi muy jële ci sëriñam bi di Muhammad ibn Umar eh, al-Waaqidi ci at tabaqaat bi muy wax ci wàllu Seydina al Xuseyn radiyallahu al imaam al Waaqidi dafa bind maqtalul Xuseyn ab téereem boo xam ne noonu la ko tuddee euh, fii nag ci lañu naroon a amee loo xam ne parce que imaam Ibn Sa'd bi mu koy indi sincèrement parce que ni mu def dafa jël dafa jël càllale imaam al-Waaqidi yi jaxase ko yeneen càllale waaw ñoo xam ne càllale yoo xam ne yu dëgër lañu mais mu de parce que dafay tudd càllale imaam al-Waaqidi tudd wax ci ñeen ko jële ñu wax ne après mu ne xaar taxaw mooy xaar leen ma ñëw beneen sa mu indi yeneen indi yeneen sëriñ yoo xam ne seen jàll après mu ne mu mu mu mu boole leen nag nettali après li ñu wax ba après yow doo xamati exactement lan moo ci jóge ci imaam al-Waaqidi ak lan moo ci jële ci ñu wér ñooñu c'est ça c'est ça le problème côté boobu <laughs> loolu ay parce que imaam al-Waaqidi ci ñeenti la ku jële day wax ne jëli na sëriñ bi xaar xaaral mu ñëwaat indi beneen yë ñëwaat ah après sauf que daf koo jël jaxase ko ci yeneen cinq sanad yoo xamante ne nii bokk na ci sanad yooyu Abu Mixnaf mii ñu la tuddaloon sànk léegi nag mu boole yooyu yépp indi seen nettali yi doo xam ana lan moo ci riwaay Abu Mixnaf moom liñ ko xam parce que il suffit nga mais mooy dafa jaxase wax yi mooy il suffit nga xool li moom li ñoom al imam at-Tabari jële ci moom dong dong nga xam ne waa côté bii Abu Mihnan mais ñeneen ñi kan lan lañ wax lu ci imaam al-Waaqidi wax lu ci euh, Abu Mixnaf duñ ko xam mais ñu wóor ñu ñeneen ñi liñ ci wax foo koy jële hein moo tax euh, mu jafe lool sukkandiku ci moom ci tabaqaat boo demee bi muy wax ci wàllu faatu seydna al xuseyn ibn ali radiyallahu anhu euh, loolu mooy loolu mooy moo tax affaire bi yow da ngay mujj dootoo fi amati loo xamante ne nii lu xaw a dëgër la sauf que nag am na yenn riwaay yoo xam ne ay bennati bennat yoo xam ne nag mooy waxuñu comme ñoom mooy yii ñu la wax nii ñoom dañoo nekk ñoo xam ne dañoo yaatal dañoo yaatal lool te même chose la ko Abu Ma'shar daal di def ah almadani waaye waxoon nañ la Abu Ma'shar moom da'if Abu Ma'shar yàgg nañ koy tudd waaye moom da'if comme la imaam al-Hafiz Ibn wax waaw euh, waaye lan laa bëggoon wax sànq mooy am na yeneen i riwaaya voilà am na yeneen i yoo xam ne ñoom wér nañu mais nag sauf que yaataluñ comme nii de ñoom benn partie bu ndaw la ñuy wax ci sanad yoo xam ne yu wér lañ comme nii dinañ gis ay musnad al imaam Abdurrazzaq hadith yoo xam ne wér nañ mais suuf que lu tuuti la ñuy wax ci benn côté après ñu pare foofu. loolu mooy problème affaire bii nii waaw mooy problème affaire bi euh, moo tax ku mel ni al imaam al xaafis ibn xajar euh, euh, ci al isaaba fi fi fi tamyiz saxaaba radiyallahu anhum moom dafa boo bi mu gisee yii yépp dafa dafa jàpp daal ci riwaay bi nga xam ne moom la jàpp ne amaana moo ci moom riwaay boobu ak doofam ak faiblesse am moo gën a néew muy riwaay ad-Duhni biñ la wax te mu jaar ci al imaam Abu Ja'far Muhammadul Baqir radiyallahu anil jami' moom ci loolu la sukkandikoo moom leen di ci al isaaba ne affaire bi lii la ba pare mu tekki ne mu ne qultu nee naa man al imaam al Hafiz ibn Hajar al asqalaaniyu ahmad ibn ali rahmatullah alayhi mu ne qultu nee naa waqad sannafa jamaacatun min alqudamaai fi maqtali alxusayn tasaaniifa fiiha algasu wassamiin fiiha algasu algasu wassamiin wassaxiix wassaqiim wa fi haadihi alqissati allatii suqnaahu ginan mu ne laqad waqad sannafa jamaatu min alqudama fi maqtali alxusayn tasaanifa fiiha alxith wassamiin mu ne waqad sannafa te de taalif na bind na jamaatun mbooloo bu mag min alqudamaa i ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu njëkk yi waaw mooy boroom xam-xamu siira yi ñiñ la fi tuddal ñii lay wax ñoom abu mehnaf ñoom imaam al-Waaqidi abu ma'shar al-Balaazuri ainsi de suite ah ñoom al imaam at-Tabari rahmatullah mu ne ñooñu de ah bind nañ fii maqtalil Xuseyn ci li nga xamante ne mooy faatu Seydina al-Xuseyn ci faat yiñ ko faat tasaanii fa ay ay ay ay taalif bind nañ ci ay téere fiiha nekk na fa al-ghith wa samin mooy lu duufa nga fa waaye lu ñàkk duufa nga fa mooy lan mooy da nga fay trouver presque tout moo tax li mu wax wa wa wa saxiixu wa saqim da fay trouver lu wér ak yoo xam ne wér waaw waaw laa doon wax sànq mooy boo demee ci imaam at-Tabari bari na riwaaye yoo xam ne yu am na yoo xam ne wér na. mais sauf que pas comme li nga xam ne moom day jël riwaaya Abu Mikhnaf tàllal ndax dafa tàllal mbiri mais buy nettali yooyu di nettaliwaat ne waqaala di wa haddathanii diw ak yooyu am na ci jàlle yoo xam ne wér na mais sauf que mooy dafa dafa dafa dafa jëlul de un mooy histoire bi de du début à la fin waaw mu ne am na lu fa lu fa yooy am na lu fa lu yaatu loolu waxi lu la fii al-ghith wa samin ah wa sahih wa saqim mooy daal di nga fa trouver lu ne rek di nga fa trouver it lu wér naka noon nga fay trouver loo xam ne nag wérut waaw mu ne wa fi hadhihi al-qissati alladhi suqtuha ghinan te nekk na ci nettali bi ma nettali nii te jaar ci ad-Duhni mu jëla ko ci al imaam Abu Jaafar Muhammadul Baaxir radiyallahu anhum loolu mu ne loolu doy na moom dafa jàpp riwaaya yi nga xam ne ñoo jël de A di nettali mbir mi ni mu demee ba ni jeexe mu jël bi nga xam ne jàpp na ne daal bii moo ci moyen da'if waaw waaw moo ci moyen da'if kon kon ñu xam ne kon nga gis ne affaire yi ci gàttal lool la waaw am riwaay yu dëgër yi dinañ la ko wax insha allah kantaay riwaay yiñ la wax fii bu ñu la nee imam Ibn Sa'd imam Ibn Sa'd moom sincèrement cay bu bu bu bu jëloon ku nekk rek mu defal la sa sa ca indil la say sa sa nettali bopp euh, boo xam ne bu bu bu wéet la yow li nga wax lay indi après mu jël yeneen sëriñ bu boobaa dinañ am lu leer nañ waaw waaw léegi euh, ci kaw noonu insha allah <laughs> ci gàttal lool ci wàllu woowu ci wàllu kon maraaji yi yooyu lii lu am solo la parce que yi euh, nga xam ne euh, siit bi mën na ne bon yenn yi bu koy wax ne loolu day wane ne sax waa ahlu na ci seen bopp ñoom ci seen téere yi dañ koo indi ngir dëgëral ñoom li ñu wax mais loolu wàllu <coughs> dafa nekk affaire di di dof doflu wala di réer di di di di di réer réerlu wala di wax wax lu wax ju la neex parce que est-ce que mooy li ma leen waxoon rek ci Seydina Ousmane est-ce que jàpp nga radiyallahu këne lu nekk ci téere rek ah <laughs> bul gis lépp lu ron kullu ma tara mudawwaran kaakaan goo xamante ne nii war nga koo mën a lekk sa waay ah? lu roolu nekk nga jàppu ne miskit la est-ce que lépp ñun dañu ne lépp lu nekk ci imaamu Tabari wala ci téere yi eh, ñoom al imaam Ibn Kathir yi ak ak ñeneen ak ñeneen loolu day wane ne lii nii la demee kutubu kutubu tafsir yi kutubul xadiis est que ñun ñoo ne est-ce que kan nga dégg ci xam-xamu boroom xam-xamu xeet wi mais lépp loo xam ne fekk nga ko ci sun ci ci ci ci Sunan Ibn Maaja rek baax na këne lu wér la laa la bëgg a wax loo est-ce que temps si waa xeet bi boroom xam-xamu ahlu sunnati wal jamaa ñoo ko bind est-ce que day tekki ne kon lu fa nekk rek argent comptant la est-ce que lépp lu nekk ci sunan imaam at-Tirmidhi lu nekk rek wér na kon lan ngay ma waxati naan ma lu nekk ci imaamu Tabari ka ñoom soloo nañ ko après bu ñu ko solowee nag est-ce que dafa tekk ne solo nañ ko mooy wér na <laughs> mais yaa subhaanallah moo tax loolu waxi caaxaan la quoi <laughs> lii wane na dëgg la wooy wane ne ñoom sax ñee sax daal dinañ koy tudd loolu loolu lool loolu mooy ban argument <laughs> hein ñun moom dara terewu ñoo wax nit ni mu deme waaw insha allahu taala shaa man shaa hein wa kariha man kariha insha neex na ko mu neex naqari na ko mu naqari waaw waxoon naa la wax dëgg hein bu ci nit gisee boppam moom jàpp ne waaye ci lay balballoo teewu ñoo du tax ñu changer dëgg bi ah parce que dañuy bañ nit ki di balbal déedéet dëgg ngay dëgg dañuy wax dëgg waaw alxaqu min rabbika fala takum min al waaw liñ gisoon keroog alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay tukkee bul nekk nag ci ñi nga xam ne ñooy déng déngee ka warante bi dëgg lay rek waaw lan lañuy bëgg <laughs> non <laughs> insha allahu taala kon tey dañuy yem nii ci wàllu euh, woowu ci yi nga xam ne ñoo nettali mujjee ak siiraay Seydina al Xuseyn Ali surtout côté bii ñu agsi ñu ngi Makka mu ngi Makka li nga xam ne fi la ñëw moom ak Seydina Abdallah ibnu Zubayr radiyallahu bañ a jaayante ak ki nga xam ne mooy Seydina mooy kële bokk di Yazid ibnu Muawiya mi baayam def mu ji mu mu wutu ko e, ña nekk Sham jaayanteeg moom ñeneen jaayanteeg moom e, waaye Seydina Al Hasan ak Seydina Abdallah ibnu Zubayr ñoom ànduñu woon ci loolu am na tamit keneen euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr tamit radiyallahu anhu moom ànd ci woon waaw du ne ñaar ñii kese lañ woon du Seydina al-Husayn ak Seydina Abdallah ibn euh, euh, kii rek ibn waaye Abdurrahman ibn Abi ci woon waaye ana ñun ñi ñu mooy Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib bi mu nekkee Makka waa Kuufa di ko bind di ko yónnee ay lettres di ko yónnee ay ndaw ngir woo ko ngir mu ñëw ci ñoom ndax ñoom it reconnaître comme moom rek ñun reconnaître ñu Yazid waaye yow la ñu reconnaître yow la ñuy jaayanteel ana nan la mujj nag insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw nag ñu dugg nag ci nettal yi insha allahu taala wallahu taala alam ñu ngi léegi ci tarjama Seydina al-Husayn ibn Ali sibtu rasulillahi wa rayhanatuhu